a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu al-akmalaani al-atammaani alaa xayri xalqillaahi ajma'iina nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'du fayaquulu al-imaamu hujjatul islaam abuu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshaaficiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaasumi'a wa isnaani wa sabcuun waan anasin radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna fil jannati suuqan ya'tuunahaa kulla jumu'atin fatahubbu riihu shamaali fatahthuu fii wujuuhihim wa thiyaabihim fayazdaaduuna husnan wa jamaalan fayarji'uuna ilaa أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu al xaafizu mu dikkaat ak ñun fi ñu yemoon ci chapitre trois cent soixante-douze du dernier chapitre dernier bu kitaabu Riyâdous-Sâlihîne quelques hadith moo ci des ñu jeexal complètement euh, sharab yi nga xam ne walillahi alhamdu wal minna woon la ñu borom bi dëppaale woon ñu dekkoon di ko def boobu ba muy chapitre 372 baabu bayaani maa a'adda allahu ta'ala lil mu'miniina fil janna buntu bi wax ci leeral li nga xam ne saalihuuna yi way ngëm yàlla yi moom la leen borom bi waajal préparer leen ko biir aljana xadiis bi ñu gisoon bii weesu moo daan xadiis 1888 mu ne abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala qaabu qawsin fil mimma tatlu alayhi ash-shams aw taghrub walillahi alhamdu wal kon tey ñu war a gis hadis bi muy mille huit cent quatre-vingt-neuf waan Anas mu ngi jële ci euh, saxaab bi nga xam ne ñu tudd saxaaba yi tudd Anas it moo ci gën a siiw <laughs> waaw euh, ku jàpp ne benn Anas nag moo am mooy yow <laughs> da ngay juum <laughs> Anas yi li ñoo bari ci saxaaba saa salaam waaw moom mii rek turandoom ñu ngi ko doon tudd fan yi waaw turandoom magu papam la euh, frère papam papam frère la ko tuddee moom say naanas muy Malik Malik mi nga xamante ne nii moom daa yàqule <laughs> parce que Malik moom ba yonent bay saa saam di gàddaay si ba mu gàddaay see la ne moom manula nekk ak yonent saa dëkk moom ndax bañ ko mu ko bañoon waaw moo tax moom mu daal di ne day quitter Médina jóge Medina daal di dem Sham fala hal ko wal billaah ndax ba diine kooku mooy bàyyi Seydina Anas muy Malik boobu <laughs> waaw mu amoon nag frère Malik boobu frère bi mu tudde Seydina Anas mi muy Anas Nadr waaw nekkoon jàmbaaru Uhud bokk na ci saxaaba yi nga xam ne ñu ngi leen faat keroog Uhud foofale ca bërëb bu siiw boobale ci biti Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam amoon ci ñetteelu at bi ci xare boobee waaw moo doon wax inni wajadtu rihal jannati duuna uhud allah <laughs> moo doon wax keroog bi nga xam ne ci la jullit ñi yéefir yi daal di leen euh, reprendre guerre bi nag xare bi ginnaaw bi leen boroom bi euh, mayee ndam gi nga xam ne moom lañ bëggoon ci seen kaw waaye euh, ah la xew ñi newoon ñenn bon ñu ëppoon ñi nga xam ne ñoo ne woon ci kaw montagne bi bi nga xam ne nag euh, ci lañu wàcc Xaalid ibnul Walid daal di euh, récupérer montagne bi ñam àndoon comme ni siiwee rek nit ñi ñëpp xam ko daal di faat ñooñee waa Quraysh ña doon daw waa Makka ña doon daw ah fas yi lu hubal yi ca gannaaw vive hubal ñu tourné gis ne waaye kon ñun perdu ñu ñu tourné ci jullit ñi leen doon dàqi fas ya jóge nële mu nekkum pëccëxoo boo xam ne ñu tañ ci jullit ñi nag keroog bi mettee noonu Seydina Anas ibn Nadr ni jaay Seydina Anas bii non di bàyyi xam te moom lañ ko tuddee moo dégg ba nit ñi ne woon ci biir xare bi la mu qutila Muhammad rey nañ Seydina mu xam a wasallam mu gis mu ñëw dugg ci biir nit ñi ne gis ñoo xam ne moom xabaar biñ dégg da leen a kaawu bañ teg seeni jaasi di xaar rek yéeféer yi ñëw daal di gor seen bopp yi <laughs> walla iyaazu billaah ndax nee nañ kutila faat nañu muhammadun sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam te ay kàcc la woon mu romb bër ay saxaaba yoon nañu toog teg seeni mbir seeni jaasi di xaar dee mën a yéen lu tax ngeen teg seeni jaasi nii ñu ne mais déggoo ñu ne kutila muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne leen waa léegi nag bu ñu faatee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi da ngeen di toog di xaar daal ñu ñëw di leen gub nii seen bopp yi comme <laughs> mën nañ koo xamal comme ay <laughs> di dagg seen bopp yi comme ay gubi mboq mukk jóg leen fa qumu fa muutu ala ma mata Muhammad Seydina Muhammad kon Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaw bu dee loolu la bu dee loolu dëgg la mais bu ngeen jóg ngeen xare ba faatu ci kaw li li tax mu faat jóg leen gaa yi mu rekenke leen daal di leen yokk énergie ñu jóg daal di jëlaat seeni armée mën a jàmmaar woowaat ak yéefiru euh, Quraysh yi euh, wal iyaadu billah waaw kooku Seydina Anas la moom mooy turandoom sax <laughs> mais Anas bi moo ko gën a siiw waaw waaw wa laqad sadaqakumu allahu wa'dahu id tahussunahum bi idnihi waaw hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhira thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa Allah wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin ala al-mu'minin voilà <laughs> waaw euh, loolu lay wax wax ci suurat Al Imran muy saar bi nga xam ne fa la borom bi leerale euh, nettali Uhud kon Seydina Anas radiyallahu anhu euh, moom nag moo ci gën a siiw voilà mooy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam kon an Anas muy xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci moom lay jële anna rasulallahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na inna fil jannati am na biir aljana suuqan benn loo xam ne mooy fu nit ñiy dajaloo la xam nga suuq la suuq mooy marché marché dañ fay dem di jëndi di kii di yooyu borom bi dalee na may loo xam ne waa àjjana dañ fay dajal waaw ndax àjjana ku nekk day neex mais du du nit ñi dañuy nekk di neex di di bànneexu en solo noonu ñoom kese mais dañuy bëgg di gisante du gisoon nañ keroog hadis bi yeneen saa salaam ne mooy bi muy wax ci ñi nga xam ne dañ leen di ràmm bokk na ñi nga xamante ne nii euh, ñoom dañu naan borom bi ah ñun kat amoon nañ ay mbokk yoo xam ne ñoo doon ànd di def yiw di def yi mais gisuñu leen biir àjjana quoi. waaw maanaam seen côté dañoo amoon daal côté yoo xam ne eh, ñàkk a sellal gu tax ñu war a teeri safara waaw borom bi ne waaw dem leen ngeen xool leen ah, safara bu ngeen leen gisee te lool du dañuy jóge àjjana dem safara non dañ leen fi ñuy toog alal ala ak yanzuru <laughs> waaw ci seen lal yi la ñuy nekk waaw eh, suuratul mutaffifin ca jeexital ba waaw innal ladina ajramu kaanu min alladina amanu yadhakun wa ida marru bihim yataghamazuun wa ida inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa ida ra'awhum qaalu inna haa'ulaa'i ladaalluun wa maa ursiluu alayhim haafiziin falyawma alladina amanu min alkuffaari yadhakuun fu ñuy nekk bu ñu leen di reetaan <laughs> tey ñañ doon saboote waaw mooy ci gàttal way jomb ñaa jaamu ñi yéeféer yi nga xam dañuy nekk ci kaw suuf di saboote way mu yàlla yi waaw jàpp ne c'est des moins que rien ñii dañ leen a war a ay paria lañ ci kaw suuf waaw di leen traiter de tout les noms d'oiseaux yu bon yépp di leen jox ay sobriquets yu bon waaw yi nga xam ne ñu biir di leen jox ay tour yu ñaaw nga gis yenn julli ñu inconscient yi di reprendre même mots yi di ko wax nit ñi di ko wax seeni mbokki julli waaw ñoom bi ne terroriste fi ñu ne mooy ku tubaab bi ne fanatique mu ne mooy fanatique ñun moom du ñu xalaat dara waaw di ko wax say mbokki jullit ay moins que rien des fous ñu ne des fous de parce que le blanc a dit des fous il les a appelés wal iyaazu billah ñum nekk ñooñu yeneen saa sam doon tere mooy imma maa ngeeg yow <laughs> waaw waaw in ahsana an bu nit ñi rafetalee ma rafetal in zalamu wa in asaa'u moom ma def buñ ñaawalee ma ñaawal déedéet ñun ñu mel noonu rek wal iyaazu billaah te leen saa sam tere woon nañu waaw mooy ñoon ñuy ñaawal nag ci àddina bu ñu deewee seen kéefër googu yowmal xiyaam borom bi day soppi affaire yi waaw ñoom way jomb ñaa jaamu seen borom yooyu doon ñaawal di saboote te tamit day torturer di rey sax bu ko jaree way ñun yàlla yi ak di leen mener la vie dure ci kaw suuf ngir ñu bañ fee nekk ngir ñoom rek ñu defee àddina bi ndax ñii dañuy perturber dañuy nekk ñoo xam dañuy teree bànneexu mu ne gaa yi gis nga yowmal xiyaam xam nga muy demee fal yawma alladina amanu tey ñi gëmoon yàlla ñu leen doon teg supplice yooyu ah doon leen teg yi nga xamante ne mooy wax yu kàddu yu ñaaw yooyu ak jëf yu ñaaw yooyee ci seenu der ak seen yaram tey ñoom ñoom fal yawma alladhina amanu minal kuffaari yadhakun tey ñoom ñooy reetaan nag yéeféer ya leen doon reetaan ndax aljazaa'u pay min jinsil amal lu mel ni lan doon def rek lañ lay fay kama tadinu tudan li nga leble rek moom lañ lay rendre la la pièce de ta monnaie lañ lay fay waaw mu ne ca kaw lal ya la nekk alal araa'iki digéen borom bi wan leen biir safara ñuy gis waa safara ña leen doon ñaawal ca kaw suuf ñu leen di ree na ñu leen jaam yeeg safara si di lakkeeg nañuy yuuxoo yaat waaw <laughs> waaw hal suwibal kuffaar maa kaanu yaf'aluun waaw ndax rek fay ñu récompense wuñ daal di rendre la monnaie de leur pièce les yéeféer li nga xam ne moom lañ doon jëf ci kaw suuf wallahi loolu lañ leen rendre waaw borom bi maadute la doxaleeg yéefér yi yal na bu mu doxaleeg ñun maadute waaye muy doxaleeg ñun fadluhul azim gëneelam gi nga xam ne mooy gu màgg amin kon mooy ñooñu yonent waaye saasaan doon wax ne borom bi ne leen léegi dem leen yéen comme que seen mbokk yi ngeen ne gisu ngeen leen biir àjjana bu ngeen leen gisee safara mooy daf fi ñu nekk la nekk borom bi wan leen leen ñu romb leen ñu génn waaw mooy liñ doon wax fii mooy euh, que waa àjjana du rek dañuy dund en solo moo tax gis nga ñooñ lu tax dañoo amoon xemmem gis seen mbokk yooyu ñu doon bokkandoo jaamu yàlla mais nag ah borom bi ci maanuteem def na dara luy tax ñu ràmmu leen laalu leen ba ñu jaar safara léegi nag borom bi def ñoom euh, seeni mbokk yi wax ngir ñu génn lu tax parce que nekkuñ ne dañuy nekk rek voilà yëfu égoïste yooyu nekk ci sa sa yow daal tànk yaa ngi am salaire bu baax ànd ak sa jëkkër wala sa soxna ak say doom bonne santé am daxal buy dugg un bon salaire wala un bon métier boo xam ne yow yaay gérer say affaire mbir yi di dox nga mel ni àddina bi yëpp ci yow la yem kanta sa mbokk yi nga xamante ne sa mbokki jullit yi rawatina sax ñi nga xam ne yi non seulement sa mbokk jullit waaye mbokku deret yi nga xamante ne ñu ngi dund ay ay métit sa yoon new ci nga coupé yooyu yëpp yooyu affaire égoïste la loolu moom bokkul ci waaw kooku moom comprendre lu moo tax yeneen saa saa man lam yahtam kudul góo kudul kudul yittewoo ah mbiru li nga xam ne mooy woy ngëm yàlla yi moom waajooju moom bokkul ci man quoi waaw wal iyaazu billaah moo tax loolu lu garaaw la mooy yow nga nekk koo xamante ne yow sa affaire bopp ak sa affaire communauté kese bu sew bu tuuti ci biir lislaam kese ah moo la moo moo la ñoral quoi waaw moo moo moo la kii moo moo la yëngal loolu mooy vraiment mooy yow am nga problème wala bu dee ne ki ñu laal euh, yéen a bokk deret waaw wala yéen a bokk askan waaw kese kese bu dee loolu kese moo la yëngal moom yow moom yaa salaam quoi <laughs> yow billaahi moom yaa salaam xam nga ne waaw xadiis mooy xadiis yi naa Xudayfa waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam euh, nee na man asbaha <laughs> képp ku xëy wa dunya akbaru hammihi fa laysa min allahi fi shay wa man lam yattaqi llaha fa laysa min allahi fi shay wa man lam yahtamma lil muslimina amma fa laysa minhum allah Seydina Hudayfatu ibnul Yamaan al imaam al Haakim mu ngi ko indi ci al Mustadrak Mustadrakul ala Sahihayn waaw al Mustadrak ala Sahihayn mu ne euh, muy xadis bu wér mu ne yonent bi saa saa ne képp koo xam ne bi mu xëyee man asbaha képp ku xëy wa dunya akbaru hamme préoccupation wam bi ñu ne màgg mooy mbiru àddinam dee bu dara yàlla raxut la nga xam ne nit la koo xam ne buy nelaw mbiri àddinaam lay nelawe bu yeewu moom lay yeewoo ay est-ce que sax naa dem tëddi après bon war naa julli fajar war naa nangam yooyu yoonam newu ci boo gisee mu def réveil daa fekk heure boobu daa war a yi daa war a jóg julli ji daa war a jóg julli ji daa war a xëy gaaw fa muy liggéey sinon patron bi dina ko bantal dina bu dee yëfi boppam la moo xam ne ah pour fournisseur am yi wala ñu ngi ko séqal collaborateur am yi wala mbiram boo mooy lu dox muy mais dara yàlla bokkul ci mbiram moom boolewu ko ci programme ku xëy nag àddina kii man day nekk sax jullit mën na nekk jullit mais li gën a màgg ci moom du mbiru yàlla walla iyaadu boo tax mu ne akbar gën a rëy kon am na leneen loo xam ne considéré na ko mais dafa daa amul benn poids ci xolam mais li ëpp doole gën a rëy ci kanamu bëtam mooy àddina mu ne ku mel noonu préoccupation ay yitteem lépp li ci gën a màgg mooy àddina fa laysa minallaahi fii shay kooku bokkul ci yàlla dara mooy borom bi dara la faalewul ay mbiram soxlaalu ko tus te génn na ci lépp lu mu ne wa man lam yattaqillah képp koo xam ne teetut yàlla di suuraale yàlla ci li muy def ak wax ak ay xaalam ak lépp lu muy dugg di ci xool lan moo ko ci may ngërëmal yàlla ak lu ko ci may sànjum yàlla la ko ciy may ngërëmu yàlla mu topp ko la koy may sànjum yàlla mu sori ko képp koo xam ne melut nii fa laysa minallaahi fii shay koog borom bi laalewul ay mbiram dara awul lennam lu takk borom bi borom bi génn na ci ay mbiram moo lii ci lii xadiis yu yu tiitlu la parce que man kan moo julee mucc ci affaire yii innaa man rahima rabbuk lu ko sa borom yërëm wal iyaazu billah mu tekki nag wa man lam yahtam képp koo xam ne yitteelu la yitteewul lil muslimiina mbiru jullit ñi amma mooy la majorité des musulmans na bañ a nekk man musulman wolof laa ab tiijaan yi laa wala murid laa man daal saway xaadirlaa ah, wala leneen ak yeneen man li ma ñor daal mooy ñoom sama communauté jeex na kantaa ñi ci des ndax seen addinaa ngi nekk jahannama sama yoon newu ci waaw man musulman africain là voilà c'est la c'est l'islam pacifique les arabes là c'est l'islam euh, bu metti wala iyaazu billah kullu hada kadib ay nar la léegi yow lépp lu dal sa mbokku arab yi nga xam ne yéen a bokku diine sa yoon newu ci ci lu metti préoccupé wu waaw affecté wul njar mu neex mi ngay naan ak leneen sa yoon newu ci julli sax ne yàlla yàlla na nga leen jàppale wala yàlla na nga leen yàlla génn ci mbir sa yoon newu ci borom bi ne képp yone saa sax képp ko noonu la mel fa laysa minhum bokkul ci way ngëm yàlla yi al imaam at-Tabarani soloo na ko waaye bi mu indi ci al Mu'jamul Awsat mooy bi nga xam ne moom lañ doon wax sànk ba léegi Seydina Hudayfa beneen riwaay ni mu ko soloowe moom mu ne yonent bay saa saam nee na man lam yahtam bi amril muslimiina fa laysa minhum waaw wa man lam yusbih wa yumsi naasihan lillahi wa li rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam wa li kitaabihi wa li imaamihi wa li aammatil muslimiin fa laysa minhum allahu akbar ma ne allahu akbar na wax yeneen saa salaam ne man lam yahtam képp koo xam ne préoccupé woo soxlaalul yitteelul bi amril muslimiina mbir way ngëm way wommatul yàlla yi way jullit yi fan lay sa minum bokkoo ci ñoom yow moom bu yoboo nga détaché sa bopp ci ñoom te seeti leneen quoi waaw askaneel sa bopp ci ñeneen waaw te am na yoo xam ne daa mooy virus bi da leen dugg ba yàlla xam na ne <laughs> waaw dañuy gis seen benn mbokku jullit nekk ci ay problème séq kook ak yéefér ñoom ñu jàppale yéefér bi te kat yéefér bi moo tooñ loolu moo gaa yi ne waay <laughs> oh, ah, ah, haris bi dama fàttali benn xew-xew bu fi amoon yàgg na <laughs> côté 2011 si seen gaa yi ngi fàttale ko bu baax nga xam ne da doon jege temps président Sarkozy moo fi newoon président <laughs> Nicolas <laughs> ar-Raïs as-Sarkozy <laughs> léegi kawaa gauche bi bëggoon a defu candidat muy waajooju waajooju rek muy waa gauche France bi socialiste yi ba mu demee New York ca hôtel def fa fay def gaa yi jàpp ko xamul ne moom France moom États-Unis moom du France waaw ah, te waajooj moo doon kilifa gi gën a rëy gu jiite woon lenn banque mondiale wala FMI FMI FMI yow moo def ni muy gaa yi jàpp ko police New Yorkaise bi ne ko tugañ waaw ne ko tigit it tigit téye ko daal di koy ci ot avion lañ ko fekk muy jéema muy embarqué ngir dem ñu fekk ko ci biir avion bi police yi ne ko ne ko ñu xiit génne ko waaw caméra addina bi yëpp tegu ci moom affaire ba am gaa yi nga dégg ñenn ñi yaa subhaanallah ñenn ñoo xam ne ay jullit lañ ne man waxuma yéeféer yi moom waxuma ndax yéeféer yi sax ñoom ñoom li ma la doon dégg ci rajo yi fii ñuy wax télé yi dañ doon wax xamoon nañ ne nii la mel ku woyof tubay la waxoon nañ ko biñ ko yóbboo foofu jiite foofu waxoon nañ ko attention ñenn ñi naan waxoon nañ ko attention États-Unis nag c'est pas la l'Europe voilà yu mel nga gis <laughs> ci jullit waaye ndaw sii moo nàngam rek waaw ndaw sii moo nàngam mënul bàyyi kii chance bi mu amoon ngir devenir président subhaanallah ñoom ñoom injustice biñ ko def wala loolu moom na ci toog na ci toog ngir lan waajee moom yéeféer bu bon bee moom nekk président quoi ku lal kooku kooku <laughs> mooy mooy mooy mooy bu bu dee ñun foofu lañu tollu léegi waaw gis nga ñu rey ay jullit ñu bari ci ñun sokewuñ fekk du jullit ñu bokk ak ñun deret wala ñu bokk ak ñun askan waaw <laughs> waaw dañ mais c'est c'est incroyable alors que bu dee di yéeféer yoo xam ne ay tubaab lañ ñoom lañ faat ci leen nga gis gaa yi nag jiit na nag di wane ne ñoom walla euh, seen compassion walla nangam ak nangam ak nangam boo xam ne wallahi un pour cent bi amaluñ ko seen mbokk jullit yi ñu faatoon keroog ci tooñ tubaab yi tamit ñu faaj ko ci tooñ waxuñ la bu boobaa bul solidariser ak ñi ñu faaj ci tooñ même bu dee yéeféer lañ da war a solidariser mais bu dee ne yow ñoom nga gën a amalat compassion que ci li nga xam ne mooy sa mbokk yi sa bokk jullit mooy vraiment ñun am nañu problème quoi wal iyaadu billah bu dee ne foofu lañ tollu sawar <laughs> mais ñun am nañ problème moo tax boo gisee rëq ndiggu jullit yomb ci kaw suuf mooy yu mel nii ah sens de solidarité lañ xamul ñu ëpp ci ñun wal iyaadu billah te leen saa sam noonu man lam yahtam bi amril muslimiina fa laysa minhum képp ku dul yittewoo mbiru jullit ñi ma bokkoo ci ñoom waaw wa man lam yusbih képp koo xam ne xëyut wa yumsi mu gont naasihan xaalam nekk aji kuy conseiller di laayi biir waaye lillaahi mooy yéene bu sell ngir yàlla ah, wali rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wali kitaabihi ak téereem bi wali imaamihi def ko ngir yàlla du ak imaam ba président ba ak yooyu yëpp ak nañ ko war a defe ak ay teggit ak sutura wale amatil muslimin ak mboole jullit ñi rek kum ci mën a laay biir ci lu baax ak na mu gën a rafetee teggit fa képp koo xam ne xëyoo gontoo sa xaal nekk yi fa lay sa minhum bokkoo ci ñoom ah mooy addiinu nasiha <laughs> comme loolu wal iyaazu billah kon pour walla ne kon jullit ñi nekk ñoo xam ne dañuy vivre en solo noonu quoi moo tax waa àjjana borom bi dañoo am yoo xam ne dañuy gisee waaw alaa alaa ci yanzurun ñuy gise tamit di waxtaan seen biir waaw kon moo tax fii borom bi defal leen nag foo xamante ni endroit de regroupement la waaw nga xam ne bu boobaa dañ fay daje nag moom la naan fii fil jannati suuqoo yeneen saa saa ne àjjana am na benn suuq loo xam ne ci suñuy wax dañ naan marché mais tekkiwul marché yi ñu xam ngir Euh, comme ñu ko xamee nii pëccëx pëccëx nangam nangam wala euh, yo non mooy foo xam ne dañ fay daje loolu moo tax al imaamu Nawawi <laughs> rahimahullahu taala mu ngi naan al muraadu bi suuq nag maj majma'un lahum mooy foo xam ne dañ fay daje kama yajtami'u an-naasu fi dunya fi suuq comme ni nga xam ne fii nit bi dañuy daje ci ci ci marché yi moo tax marché yi à part xew yi am marché yi mooy fii dina bari ay nit waaw ndax nit ku xëy war a am loo jëndi ca marché ba nga jëm waaw commerçant nga fa waaye ñii kër gu nekk rek ña war a nduggi bu dee ndugg ndugg mu bari ci semaine bi <laughs> wala weer te lu ñu wëndëgu dugg weer dina am yoo xam ne dinañ demaat ca marché ba bis bu nekk en général dañuy dem ca ca ca marché ba mooy nit ñi nag dafa daje noonu nga xam dañuy bari waaw mu ne comme noonu la rek waaw mooy nag ñoom kullu jumaa ajjuma ju nekk waaye foofu am na ajjuma mooy loo xamante ne miqdaara kullu jumaa xa tolloog ñun li ñu xamee ajjuma waaw ndax ñi muy waxal lii dafa am solo mooy boo gisee sharia di waxe nii mooy dañuy jegeñal ash-shari'u alayhi salaatu wassalaam li nga xamante ne mooy euh, la xew àddina léegi ñooñ boo koy wax mooy dañ leen koy wax ñoom ci termes yi ñu ko xame kàddu yi ñu xame te lool mooy xikma nit ki bu ñëwee di wax ay nit il faut wax ñoom kàddu gi nga xamante moom lañ mën a comprendre waaw borom bi bu waxee ci suurat Seydina Ibrahima alayhi salaatu wa salaam wa maa arsalnaa min rasuulin illaa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum waaw borom bi ne yónniwu ma masumaa yónni yebal benn ndaw yàlla ci ay ñoñ illaa bi lisaani qawmi lu dul ne ca làmmeñu ay ñoñam laa ko yónni ngir lan ngir mu leeralal waaw parce que bu dee yonent bii daa ñëw nekk alayhi salaam arabi wala ajam yi ñi ngi ko jënd yónni ci ñoom te ñoom ñoo war a recevoir mbir mi tas ko ci ñeneen ñi ñoom ñu nekk euh, arab yi moom mu nekk ajam yi di wax beneen làkk bu bu ñu mënul comprendre noonu nan lañ koy déggee du ñu comprendre waaw moo tax it te loolu day ñëw ba ci niveau yi moo Ibn Mas'ud doon wax naan hadithu an-naasa bima ya'lamuun wala ya'rifuun atuhibbuuna an yukazzaba Allahu wa rasuuluhu sallallahu alayhi wa sallam dee leen wax ak nit ñi selon leur niveau sans trahir li nga xam ne mooy euh, message wu l'islam da ngeen a bëgg ñuy weddi yàlla ak ndawam bi saa saa loolu ngeen bëgg ah. moo tax yonent bi ay saa saa boo seetloo ay la qaaba qaws comme bi ñu gis la qaabu qaws ahadikum parce que arab yi yooyu dañ ko miinoon ay mbir la yu miinoon yoo xam ne tamit daa ajjana leen koy ne nag gis nga yooyu. kenn bi mu ciy am àjjana moo gën li nga xam ne moom la jant bi di so ak buy lay tiim buy fenk ak buy solam fi bàyyi fii tam ñi muy waxal mooy dañu xam lan mooy marché mooy ñun nit ñi mu ne ñu nag inna fil jannati suuqa am na foo xam ne dañ fay daje waaw place de rassemblement foo xam nit ñi dañ fay daje lu tollook yéen semaine ci yéen li ngeen xami semaine waaw ndax àjjana amul janq bi la tara fiha shamsan wala zamharira waaw kullu jumaa parce que bu la nee jumaa waaw gisoon nañ ko ci xadiis yi <laughs> waaw wal bi waaw wala ñii bu ne la gaa yi hmm? ñoom euh, euh, euh, dajjaal mooy xadiisu dajjaal bi voilà boobu laa bëgg wax bi nga xam ne ci la doon wax naan premier jour bi mooy bi mu leen di wax bés yi ni muy mel rek premier bésam comme at kii lay doon at waaw deuxième jour ci kaw suuf comme weer troisième jour ka juma voilà comme mooy semaine waxu la comme jour ajjuma noonu kese mooy semaine voilà kon kulla jumu'atin ajjuma ju nekk lañu fay daje fa tahubbu rihu shamal bu ko defee nag mu daal di leen upp ngelaw li nga xam ne mooy ruuxu shamal bi itam da leen di wax loo xam ne xam nañ ko fii muy ngelaw li nga xamante ne moo doon jógee euh, Sham la doon jóge arab yi xamoon ko moo daal imaam al-Qaadi Iyaad imaam an yi di ko toxal ci al al minhaj mu ne wa xassa riixu aljanna wa xassa riix aljannati bishanaan li annahaa riixul mu ne boo déggee ngelaw àjjana bi mu daal di koy e, jagleel tudde ko bi shamaal mooy ndax arab yi muy waxal ñoom mooy ngelaw bi nga xam ne mooy mousson mooy indi e, taw bi ci arab yi mooy mousson taw bi nga xam ne boo gi gars yi bu ñu ko mosoon a gis dañuy xam ne eh, dañuy am yaakaar ba taw baa ngay jeges ñu kontaan. waaw mu ne kaanat tahub min jihati Sham Sham la doon jóge di ñëw foofee moo tax ñu koy ash-shamal waaw mu ne wa biha yati sahabul matar te ñi moom ngelaw loolee ci la euh, euh, euh, nuage niir yi nga xam ne ñoo indi taw bi di indi mu ne wa kaanu yarjuuna sahaba ash-shamiyya loolu moo tax ñoom al imam al qadi Iyad al-Maliki rahimahullah mu ne lool moo tax ñoom dañ doon yaakaar am yaakaar lool li nga xam ne mooy niir yi nga xam ne day jóge Sham ñu ci doon am yaakaar lool ah buñ ko gisee rek kontaan ah <laughs> gisoo waa kër Seydina Kële Hud falammaa ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haadha aaridun mumtirunaa <laughs> borom bi boobu dalee na doxalee ñoom seen kàccoor gi ñu ne woon waaw di mooy yàlla di mooy yàlla. naa Hud di wax ñoom yi mooy yàlla di continuer alayhi salaatu wassalaam waaw waaye ba mbugal mi ñëw ga borom bi da koo indi ci benn ga ngelaw loo xam ne ngelawu mousson bi la mooy biy indi taw bi moo tax bañ ko gisee gaa yi ci seen euh, bekkoor gañ ne woon nag jàpp ne hé ñoom de yàqu nañoo dina taral geeg ni ñu mare woon ak bekkoor bi taw bi arrêté mbugal ma ba muy ñëw ci forme euh, euh, niir yooyu ñëwee daal di dëgmal seen seen seen seen seen xur ya ñoom waa Ahqaaf ñoom waa kër Seydina ah, waa Aad waa kër Seydina Hud alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaw ñu naan nag hada aaridum lii de ab lu ñu gaaral la ab nuage la boo xam ne ay niir yoom dañoo ñëw ngir indil ñu ndox borom bi ne yéen xamu ngeen li xew bal huwa mastajaltum bi rihum fiha azabun alim ne leen yéen de lii mooy yi ngeen doon njëkkante naan eh, e ñëw ah! <laughs> <laughs> moom ngeen doon yàkkamti moo ne nii ngelaw la boo xam ne mu ngi ëmb ci biiram du taw bu leen di jariñ de adabun mbugal moo xam ne alimun booy mettital ñamey tegu seen kaw tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fépp fu mu romb da koy ravager lépp lay dammaate ci ndigalu boroomam lay wéye waaw kon nag loolu mooy kanta bii nag mooy ngelaw yi nga xalante ne <laughs> mooy loolu mooy ngelaw samal nga xam ne euh, fee borom bi da leen a doxaleeg ñoom noonu wan leen ñu foog ne lii la boo tax <laughs> borom bi gaa yi euh, bu leen di mbugal léeg-léeg mooy foo xam ne duñu ko foowe waaw waaw fa ataahum allahu min haythu lam yahtasibu moo tax waa banu kële euh, kii euh, qura waa banu nadir voilà waa banu nadir borom bi da leen a dikkee foo xam ne yaakaaruñu ko woon waaw waaw yaakaaruñu woon ne dinañ leen déjjati huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyaarihim waaw li awwal alhashr maa zanantum an yaxruju wa zannu annahum maani'atuhum xusuun annahum maani'atuhum xusuunuhum min maani'atuhum xusuunuhum min Allah waaw fa ataahum Allahu min haythu lam yahtasibuu wa qadhafa fii quluubihim ar-ru'b yuxribuuna buyuutahum bi aydiihim wa aydi al-mu'miniina fa'tabiruu yaa ulil absaar Allah ca suuratul Hashr waaw mooy borom bi muy mbugal gaa yi lu bari loolu la leen di bàyyi da leen di bàyyi ci insouciance boo xam ne en fait dañuy dem ba naagu xam waa kër Sénégal yi huut yi ñoo doon wax ne ñun waaye wu man ashadu minna quwwa waaw kan moo yëpp doole waaw danaa ñu ay yàlla ne ñëw waa banu waa banu Nadir yi kàccooru yahuud yooyu nekkoon Medina ñooy deuxième tribu yahuud yu yeneen saa salaam mbugal génn leen loolu la <laughs> soogoon nañ ne seen tataya même jullit ñi sax yaakaaruñu woon ne gaa yi dinañ leen fi déjjatee nii quoi waaw mais ndimbalul borom bi bu ñëwee wóor na calculu gaa yi yépp ay wadd waaw analyste yépp seen prévision yépp mooy salfaañoo <laughs> kenn danaan wax yow man yaakaarum naa ne mbir mi lee tous les ana yépp ñooy mujj ne waaye on était ah vraiment là on s'y attendait pas quoi <laughs> voilà. maa zamantum yéen ci yéen bopp sax yaakaaru menn doon yahuud yi dinañ leen mën a dijjatee noonu ci ni mu gaawee waaw ñoom itam ci seenu tan na soog seenu ñàkk xam borom bi ñu jàpp ne ñoom seen tata yi ñu am yi yor seen armes yi ñu yor <laughs> comme léegi rek ba léegi rek jàpp nañ ne yooyu seen seen seen anti seen seen euh, yi nga xam ne nee nañ bouclier anti missile ak yooyu yi ñu yor foogoon nañ ne loolu mooy tax ba mbugalum yàlla du leen laal kenn du leen mënal dara alors que kullu waaw fa ataahum allahu min haythu lam yahtasibu borom bi dikkal leen foo xam ne yaakaar wuñ ko woon sax compte bokkul woon sax ci seen compte ya ñuy waajal seen bopp ngir foofu bu leen faay bu fa kenn jaar waaw allahu akbar waaw borom bi nag loolu mooy li nga xamante ne nii moom la ma sa doxal ak yéefir yi waaw waaw